waaw <coughs> léegi mu ne ta ka nga xam ne mooy gan nga gan googu ñëwoon ñëwoon ci yonent bi mooy ki nga xamante ne nii mooy Saabit ibn Qays waaw léegi <coughs> am ñu ne non Saabit ibn Qays mooy ki doon mooy saxaaba bi defoon lool contraire bi quoi léegi nag lii bi nga xam ne moom la imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne wa huwa ghalatun bayyin fa inna abal Mutawakkil an-Naaji tabi'un mashhuur mu ne mais Abu Mutawakkil an-Naaji nii ñu naan moom la moom la woon mais Abu Mutawakkil daa fekkewul jamono jooju parce que moom gisul yonent bay sa sa moom taalibi saxaaba yi la nan la mën a nekke moom la léegi kon naka la imaam al-Qurtubi mën a juume juum gu rëy googu ci tafsir ne moom la mu ne nii loolu daa mën a nekk loolu dafa leer njuum tegu leer naññe ñaññe ñaññe waaw walaysa lahu fil qissati dhikr moom daa amul sax benn tudd moom da koo nettali dëgg illa annahu rawaha mursala dafa yó dafa nettali nettali bi yemale wax ji waxul mu yem ci moom mais loolu moom moo taabi'i la moom fekkewul sax waxtaan wi ci ci ci xew-xew bi <laughs> kon <laughs> mu ngi noonu <laughs> kon daal eh, eh, moo tax lii borom xam bari ñoo ki Abu Talha la Abu Talha menn mi la <laughs> yuqaalu lahu Abu Talha boobu <laughs> loolu du ci dara yaa al imaam al Xatiib al Baghdadi rahimahullah <laughs> c'est vrai que loolu day xaw a kii quoi kon mu ngi noonu kon eh, nii la ko ñoom al imaam eh, daal di indi kon nga gis <coughs> kon xadiisu imaam Muslim bi moom foofu Seydina Abu Hurayra dañ fa leeral waajooju kan la woon waa jooju mu ne benn waay la bu ñu naan Abu Talha mooy ki nga xam ne moom moo ne eh, eh, waa ji nañ dem kër ga voilà moom moo ne a ah, yonent bari saa saa man da sa gan bi man naa koo ganale ñu dem fa nga xam ne kër ga ngir mu dem kon moo tax soxnaam sax soxnaam mooy ki nga xamante ne nii mooy ummu mooy yaayu Seydina Anas voilà yaay Seydina Anas ñoom tudd Ummu Sulaym amoon na sœur amoon sœur Ummu Haram Ummu Haram bint Milhan sœuru eh, yaayu Seydina Anas la woon radiyallahu anhuma Ummu Sulaym la woon kon <laughs> loolu kon nga gis ne ñooñu la léegi kàttaa waa ji waa am na ñoo xam ne dañ naan Seydina Abu Hurayra mii la woon mais bon loolu gënu la man gisuma luy dëgëral loolu waaw loolu moom gisuma wallahu taala alam ku ne moom lii la waaw <coughs> waaw léegi euh, euh, euh, léegi kon hadis bi mu ngi nii léegi nag kon ginnaaw li nga xam ne moom lañ gis moom lañ gis nii ñu ñëw ci lëkkaaleem ak bunt bi kon taxrij baa ngi noon ci gàttal walillahi alhamdu wal minna léegi kon hadis baa ngi noonu hadis bi bari na ay njàngat yu am am solo te nekk na ci loo xamante ne nii suñu lëkkaaleem ak buntu bi walillahi alhamdu wal minna mooy buntu al isaar mooy nga gis saxaaba bi mais avant saxaaba bi yonent bi alayhi salaatu salaam waa ji bi ne ko dama am inni majhuul majhuud ah yonent bi alayhi salaatu salaam nekk naa ci besoin de yonent bi alayhi salaatu salaam asaaba nii de yoo ak coono ak xat-xat ñàkk xiif mar yooyu yëpp dal na ma yeneen trois saa saa te ne saxaaba yi kan moo koy yóbbu non këru boppam la commencé waaw këru boppam la commencé di yónnee ci këram yi ci néegu soxnaam yi kenn par kenn est amu ngeen lu ngeen gane la sama gan ku nekk ne waat naa ci kile yónni ci dëkk bi man amuma lu dul ndox moo xam ne fii manu la nekk kon mooy boppam commencé ko sa bopp al muwaasa tamit te loolu mooy noonu la bi nga xamante ne solution bopp amul neewul ah bon kon nag xawaay gis nga man li ma man def naa ko ah sama kër de ñoo ko gisandoo sama soxna yit nee nañ amuñu dara kon nag xam naa nga seeti feneen de ginnaaw bi mu ne saxaaba yi waaye yéen ñi mu nekkal ana kan waay mooy ganale ci yàlla na ko yàlla yërëm waay waaw nga gis kenn jóg waaw waaw ñépp tooguñ rek di xool yonent bay saa salaam mu wax wax après mu jóg de ah kon nag ñoo ko dégg yaa ko déggandoo kenn neewul présent déedéet moom dafa am ko porté volontaire muy Seydina Abu Talha mi ne man te moom avec bi mu koy wax njort kese la am waaw njort kese mais daal eh, ma demee daal lépp loo xam ne man moom laa mën a mos dinaa ko bokk ak moom wala ma bàyyee ko isaar sax laay def dama koy bàyyeek moom mu ñëw ci soxna waaw laaj ko ndax dara am nga fi soxna si ne ah dara amu fe loolu li nga xam ne moom la suñu doom yu ndaw yi suñu doom yi ñu yor seen reer rek fi nekk mu ne ah dañ leen di fexe kii rek préoccuper leen ci leneen ñu foo def leneen ba fàtte reer bi buñ ñëwee ba seen xel dem ci reer nga fexe nelaw loolee waaw buñ nelawee nag gan gi ñëw nga daal di def ay di ay ay ay kii stratégie ngir fay làmp bi bu ko defee mu foog ne ñu ngi lekk ak moom bu ko defee moom mu lekk affaire bi ñoom ñu tëdd ah. gis nga ñooñu ni mu pare woon buntu beeg bu mu al isaar wal muwaasa waaw pare loo xam ne seen doomu ko doon war a dunde seeni doom moom lañ war a reere ñu pare ngir jox ko gan boo xamante ni daa am coono bu ko dal ñàkk a lekk ak mar xiif ñu pare jox ko ñoom ñépp kër gi ñu tëdd noonu waaw ba borom bi daal di wàcc laaya yu tedd yi ci suuratul xashri comme ni ñu ko gise woon aaya neuf tagg leen ci ci alquran joo xam ne yutla ana al-layli wan-nahaar ila yawmil qiyaama ba ci biir ajjana dañ ko fay jàng di tagg gaa lan moo leen ko may ndax jikkoy qualité yu rëy yii bunt bii di wax ne daa bokk ci jikkoy nit ñu sell ñi mbiru àddina mbiru lekk ak naan ak loo xam ne xuduudu nafs la bu taxawee gis ku la koo xam ne jàpp nga ne soxla na ko nga pare bàyyi ko moom te yàlla tax fekk yaa ngi koy man bien sûr waaw allahu akbar kon gis nga lëkkaale bi leer na waaw ginnaaw loolu <laughs> bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy jàngi ci bunt bi mooy quand même yonent bi alayhi salaatu wassalaam nit boo newee kilifa boo newee kilifa da ngaa war a nekk nit ñi dañuy am dañoo war a am yaakaare ci yow dara waaw mooy dañoo mën a yaakaare ci yow dara waaw ba looloo tax euh, nit ki waa bi mu sonnee kër yonent bi alayhi salaam la nañu moo tax kilifa këram te loolu bari na kër sëriñ si kër sëriñ si ñenn ñi dañu foog rek sëriñ si ñoom dañ fee nekk ñu leen di jox ñuy ñuy ñuy neexal seen affaire kese déedéet bari fa ñoo xamante ni mbooloo mi du ñëppay joxe de ñu bari dañuy ñëw ngir jël si ñu bari am na ñoo xamante ne seen dépense sëriñ bee ko yor gis nga bu xëyee nii yow li ngay xëyee dem sa usine ba ngay liggéeyee wala fa ngay goree kii wala ca sa tool baag yooyu am na ñoo xam ne bu ñu xëyee kër sëriñ bi lañ dem te buñ demee ci kër sëñ bi mooy xaaral la ñuy jox sëñ bi ñoom ci la ñuy mën a la la leen di joxaale ngir ñu mën a assurer seenu dund seen jëlu kër loolu dafa bari. loolu nag ko ràññeewul ràññeewul waaw nga xam nga sëriñ bu ko mat du taxaw di ko wax waaw il faut nga nekk fa xam ni mu demee ngir nga xam ne ah léegi nii la kon nag bu boobaa yow di nga nekk sëriñ bi kon lu ñu ko dox lu ñu ko jox doy parce que moom dañ koy jox nga foog ne moom gaa yi la koy jox mu jeex te lool dañ ko roye yonent bi alayhi salaam waaw moo tax nit ñi loolu dafa am solo nit boo nitu diine. nit boo xam ne dañ la xame xam-xam nit ñi war nañu am loo xam ne it mën nañ ko yaakaare ci yow ci seen wàllu loo xam ne mbiru àddina la moo tax bi mu amee waa ji ñëw te bi ndax lool bu bu jaaduwul woon yeneen trois cent saabu ne ne ko waa léegi yow loolu waroo koo a def voilà man yàlla daf wax ma ñëw ngir nandal seen xol yi daal di leen génn ci réer dugal leen ci ci génn leen ci réer dugal leen ci leer waaye waxuma ay café ay feeru da ngaa fii loolu bokkul ci sama mission déedéet ci la loolu tax. voilà loolu dafa am sol moo tax waa ji bi mu amee problème mu ñëw ci yonent bi sallallahu sax wasallam waaw kon loolu dañ ciy bàyyi xel te tamit bi mu ñëwee le fait mu wax ci kanam fekk saxaaba yi tamit ñu nga fa loolu day wane ne léeg-léeg nit ki dina nekk ci jamonoy metti yoo xamante ne nii nekkul ne day weer boppam le fait mu ñëw wax li nga xam ne moo ko dal devant ñoo xam ne kilifa goo xam ne yaakaar ne war na ko faj te manula wéet ak moom waaye mu wax koo xam ne it xam ne ña fa nekk it am nañ néegu biir te tamit moo tax gis nga ñu ko nettali fii amul kenn ku ne fulaan waaw gis nga jaa arajulun sayna Abu Hurayra dane jaa arajulun te am na saxaaba yu ko nettali radiyallahu anhum neewuñ ne waa ji walla nii la tuddoon diw na déedéet dañ ne benn waay jaa arajulun benn waay waaw jeex na soxlawul ñuy xam turam li am solo mooy nettali baag la ci yonent bay saa saam doxalee ak lam ci jàngale jeex na waaw kon loolu nekkul ne da wàccel wàcceel sa bopp da ngaa kii te bokkul ci laaj yi nga xam ne dañ koo ŋaññ parce que kii dafa toll foo xam ne foog mu lekk te amul lum lekk sonn na c'est sûr que essayé na def na lu nekk amul dara mu ñëw ah naa gis yonente bi alayhi salaam nag ne ko inni majhul te gis nga ci wax wax yi tamit mooy ñëwul naan ko waaye inni waaye dama juux geeg naan majhul kese nga xam ne lépp a ngi biir mashaqqa coono gi. xiif gi yooyu yëpp dugal na loo xam ne ah damaa am aajo de waaw wala sonn naa de voilà wax yu mel noonu léegi ci saa si yonent may saa saa bu ñëwee neewu naan ko sawaay lu la sonal di ko enquête comme li ñeen ñuy def nit day ñëw di laaj dëgg la c'est vrai que tawayurul ahkam bi tawayurul zamani wal wal wal soppeeku atte yi selon milieu yi ak jamono yi am nay jamono nit bu ñëwee wax dañ koy gëm mais léegi faux type yi dañoo bari ñi nga xamante ne nii mën nañoo ñëw façon coono bu nekk ñu ne moo leen dal façon musiba bu nekk ñu ñu woote ko ne moo leen dal moo dal seen njaboot ngir lan kemande ngir saa mbay mbayaan ngir ñaan ngir mendicité kese waaw ngir mën a toucher xolu nit ñi ba moo tax nag jamono joo xam ne loolu daa bari aayul tamit ñuy leerlu léeg-léeg waaw di leerlu balaa comme que dupékat yi kat yi bari mais sinon ci temps normal ku mel noonu bu ñëwee eh, duñ ko laaj naan ko yow lan mooy wane ne yow majhud wa yow lan mooy wane na ngaa nekk ci aajo nangam ak nangam yow bon lan wan ñu sa fiche buy wane ne yow fii mu ne pôle chômage nga nekk ak nangam déedéet <laughs> waaw bu dee nag association la boo xam ne comme dañuy nourrir ñu ñi di leen jox comme ay restos du cœur yooyu dañuy soxlay kayit yoo xam ne ak yoo mandarga wala koo xam ne ñoo nit ñi xam ne ne dafa ñàkk waaw xatta ba ni muy taxaw ñetti nit ci <laughs> ay ñoñam ñoo xam ne xam nañ ko ne laqad asaabat fulaanun faaq <laughs> laqad asaabat fulaanun faaqa laqad asaabat fulaanun faaq gisoon nañ ko ci xadiisu xabisa bi <laughs> radiyallahu anhu ah kon loolu en général bu loolu dàqoo rek mooy jarul laaj yooyu léegi kon moo tax yonent way sa sam waa ji bi mu waxee ci saa si daf koo gëm sur parole daal di yónnee ci ndawam yi loolu waxoon nañ ko sànq mooy kilifa gi lépp lu muy commencé ngir dimbali nit na commencé boppam ba pare doom li yonent bi alayhi salaam daal di def commencé li nga xamante ne mooy këram te tamit nga gis waa këram dañ ciy jàngaale niñ doon dund ak xatu dund tamit mooy yow kër yi mu amoon juróom-ñeenti néeg yëpp kenn amu ci loo xam ne looy reere ndox kese fa am Allahu akbar te ñoom jàmbatuñu ko Allahu akbar li tax ñu xam ko nit ñi waa ji dañoo yonent may saa saa ma ko yónnee ne ñu laaj leen te loolu mooy li ëpp luñ doon dundee ah. gis nañ ko fi gisati ko ko ci jamonoy eh, li nga xamante ne mooy bunt yi nga xam ne ñoo weesu woon walillahi alhamdu wal minna te waxoon nañ ko sànq kilifa gi foog mu tàmbalee ci boppam waaw bu bëggee nit koo xam daa nekk ci jafe-jafe mu bokk ak moom lépp lu mu am na tàmbalee boppam waaw doo bu boppam nag antuwul comme ni yonent bay saa saam def waa këram antuwul mu daal di taxaw seet nag ñeneen ñoo xam ne ci biir taalibe yi ñoo xam ne gis na ni ñoom war nañu leen a war nañu mën a dimbali waa waaw mu gis leen wax leen ko wala mu proposer leen ko ana ndax nit mën na koo man waaye bés boobu daa am ñeneen ñu fa war a ñëw ñoo xam ne amaana waa ji bu ñëwee mbir ma du ko jariñ dara waaw kooku mu laaj leen tamit bàyyi leen liberté ku nekk ku ci man man loolu nag mu ngi noonee léegi nag eh, mu ngi noonee te pare te koy def nga ñaanal ko yàlla ngir mu gaaw jóg ne eh, ci eh, xër def ko ci ñaanu yonent way saa saa ndax lim ne kan mooy man man minkum yudifu hada yarhamuhullah kan mooy ganale kii yal na ko yàlla yërëm nga xam ne njëkkante tamit ci gaaw am tonawu li nga xam ne mooy ñaan yonent bi alayhi salatu wassalam ñu gaaw def ko waaye dañ ciy gis li nga xam ne mooy ngëneelu ki nga xam ne mooy Seydina Abu Talha tamit ndax moom eh, wax dëgg yàlla mooy ci nangu bi yonent bàyyi saab saab waxee waaye soxnaam si ndeysaan gis nga neewul ah non ni am dara mu fi ah, ba mu dem ah, ko ni jaay bala ngaa indi kenn dëgg mën da laajte yëpp ñëw ñuy wax ni ñëw naan ay ay kii xale yi seen reer bi damay def damay jël seen reer bi jox la ni bala ngaa baax boo baax ci sa bopp xoolal yooyu yëpp ne ko wal iyaazu billah gis nga <laughs> gab bi nekk suñu diggante ñoom quoi voilà mais danga ko moom ba am mu franc te loolu bokk nañ ci liñ ci xamee mooy non seulement soxnaa yonent bay saa saam mais ñoom Ummu Sulaym ñi mooy jigéenu jullit da ngay xam sa waañ da ngay maîtriser waañ xam la fa nekk ak la fa amul yonent bay saa saam bu doon ne ñoom la am seen sàq yeeg seen fa ñuy def seen lekk yi xamuñ ko xamoon nañu ko xamoon nañu ko xamuñu woon la ca nekk du ñu mën a ñëw rek tontu waaye dañoo xam la fa nekk ak lu fa newul ku ci nekk kii nee na yaay Ummu Sulaym ah radiyallahu anha ñun de aw ma dara lu dul sama li nga xam ne mooy xuutu sibyaan yi loolu nag boroom xam-xam gis nga dee dane suñu suñu reer ak suñu njaboot ne loolu mooy sibyaan yi da ko wax parce que ñoo ko gën a aajowoo mais ñoom seen bosit ci la woon voilà kon loolu yëpp dafa am solo mooy nga gis ni nga xam ne mooy jigéenu jullit bu baax li nga xam ne noonu la mën a dalale boroom këram koo xam ne yu mel nii da koo dal mu dem génn dajeeg koo xamante ne xaritam boo xam ne mbokkam boo xam ne wala koo xam ne sonn na lool mu jógee moom ci mbedd mi ñëwul naan ko yow yow ëpp inconnu en plus boo sàcc la nag yow liggéey yow loolu doo xalaat kii nga dugal ci guddi gi nga dugal ko ci kër gi ñuy wax nga koy utal fu mu dëkk daa wóor muñ jiwee tëdd mu daal di teg suñu kër gi dem doona mooy <coughs> xalaat yooyu du yu de waaw ndax mën a joo xam ne it sàcc yi dañoo bari ak <laughs> yooyu léegi moo tax def ci baax <laughs> jafe mais gis nga ñii niñ doon ak ni nga xam ne mooy noonu lañ meloon quoi yooyu yëpp dunga ñu ci <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu ak gis ci teral gan mooy màggaayu teral gan ak loo man di am kon teral gan ñu xam ci ne rek du loo xam ne waa ji daal bala ngaa teral gan ay ganaar ay xar ay yu nekk ngay yor fii ñu xame la ko nga door kii mën a teral déedéet li nga am lu mu tuutu tuuti loolu man nga cee teral kan moisa bokk koog moom yemoo mu yem yemoo ko kon nag mu ngi noonee <coughs> waaw te tamit dañ ci jàngale ndaw si def Sayyid Abu Talha wax ko radiyallahu anhu ngir mu def ay pexe loolu dañ ci jàng defi pexe ngir mën a gan teral gan bu dee ne xam nga ne gan gi bu gisee euh, dund gi correctement li ngeen nar a moom day gene wu ne ah non baax na parce que xam nga gan gi mënoon na gis lii bu doon da koo lampe bi tàkk mu gis affaire yi euh, bon gis affaire yi ni mu tuutee soit day mos benn tibb après ne suur na wala boog mu ne noo man sax bon baax naa boo baax na de waaw loolu da ciy génnewu loolu nag bu dee yu mel noonu man nga teg ay pexe yoo xamante ne nii day tax euh, gan gi yoo xam ne moom di ngeen ko mën a teral dina mën a lekk ba suur kon nag loolu dafa nekk li am solo hmm? kon loolu lu am am solo la nga gis tamit gone yi waaw gis nga bu doon suñu société yii la léegi bu doon suñu société yii la léegi <laughs> yaa ngi imaginer ñun ñun ñun <laughs> sa reeru doom yi gën da kebaab ay affaire indi <laughs> voilà ne madame commandeel rek am benn ba nga laata ngay ñëw jógee ci jàkka ja dégg imam bi naan ah diw mii de gox bu sori la jóge gox bu sori la jóge de xamu fi kenn daa xiir daan ku ko mën a yóbbu <laughs> saay nga indaale ko ne madame ne madame mu ñëw daal di joxe lool xalaat ko joxe fan dara lañ dul joxe dara dara dara dara waaw alhamdulilah léegi borom bi def nañu bari ci ñun mën nañ ko waaw man nga ko rombal jëndal ko ab tapos wala jëndal ko ab cere ci maire bi jaay cere yi wala yooyu bu dee sa kër amul lool waaye moom <laughs> sa reeru doom moom gaa yi moom xalaatuñu koo joxe moom <laughs> nelaw loo leen <laughs> gone ci boppam ñooy yuuxu waaw gone niñ leen yare waa kopp waa yooyu du ñu réer waaye liñ lay dóor de waaw ci kanamu gan gi nag waaw xoolal yu ñaaw yooyu rek ndax dañoo tiit niñ leen rek niñ leen yare la waaw li ñu yere la duy biir kese lañ nekk foo leen sikk ñu ngi remplir seen biir yi di ko rokkos waaw xam nga ne ñooñu bokk ñoom nii <laughs> te ñoo ñun dund bu neex liñ doon am doomu ñii amuñu ko woon waaw doomu ñii gis nga ni dund gi métte woon mais teewul ne comme que loolu la na fexe na fexe nelaw loo leen ngir seen reer bi fi nekk ñu joxe leen loolu nag ñoom imaamu Nawawi ñii rahimahullah dañ naan noo loolu Euh, bon daa fekk xale yi li muy wane mooy xale yi dañoo reeroon ba pare waaw daa fekkoon xale yi reer ba pare noo euh, yàlla nan lay tagg ñoo du tagg xamante ne ni yow ña nga ndax ibda bi man taawul ña nga war mooy ñi ngay euh, dundal tàmbaleel ci ñoom la wax yow nga seen seen la ñu war a dunde nga xañ leen ko pare di ko jox keneen ñu la ciy tagg loolu la ñoom loolu la ñuy wax naan loolu day wane ne ñoom fekkoon nañu reer mais lu ñu so leneen la woon rek dañ naan loolu moom dëgërul du tout lii mooy seen reer la moom lañ doon reer waaw loolu la loolu mooy affaire bi <laughs> waaw waaw nekkul ne wa <laughs> non <laughs> mooy seen reer bi la waaw waaw inna wa innama tatlubu anfusuhum ala aadati sibyaani min ghayri ju'in yadurruhum mu ne loolu mooy loo xam ne xale yi dañ ko doon sox xale yi rek ngay gis di laaj leen ay lekk comme loolu la loo xam ne bu ñu xiifee loolu du du du ak xiif bu leen di lor a tax loolu rek la ndax buñ newoon ci aajo boo xam ne da leen di lor kenn du bàyyi leen leen ba pare di ko jox ndax ñoom leen leen waajib la dañ naan ma ne lii mu ciy bañ ci boppam in wallahu ta'ala alam mooy li am loolu mooy li am mooy li am mooy ne xale yi lii seen reer la woon non seen reer la woon nekkul loo xam ne dañoo reeroon ba pare bon di bëggale kan seen reer la ñooñ dañoo amoon lu ñuy desal fu nekk déedéet seen reer la dëgg la li muy bañ nii dëgg la ñoom lañu war a njëkk a dundal te tamit bàyyi yadurruhum bii muy wax da leen dee fekkul parce que ñoom dañoo jàpp ne bu nelawee jeex na waaw bu moo tax mu ne fexelee leen nelawloo bu ñëwee nga fexe leen ñuy xalaat leneen ba soxla soxlawaat weer bi fexe leen nelaw loo ndax nelaw yooyu dina tax lor dañu doon yëg dootuñu ko yëg ñu mën a nelaw ba suba bu boobaa ñu débrouiller yi seet luñ leen jox voilà mooy ñii seen reer la te loolu dëgg-dëgg moo tax suñu borom gën leen a tagg wa yusiruna ala anfusihim mooy ci seen bopp ak seen njaboot ak seen lépp lañ ëppal ngir ay ngir gana yonent bi ay sa sam ngir koo xam ne daa aajoo waaw ñu pare joxe seen reeru doom seen reeru bopp lépp joxe ko dëgg la ñoom la seen dund war a leen waaye dañ ne ñii nañ leen fexe naxe leneen bañ ñaaw buñ nelawee bu subaa dinañu débrouiller dinañ fexe ut luñ leen jox waaw mais instant bii moom guddi gii la ñuy am ak kii nañ fexe moom mu lekk ndax dafa xiif ñëw ba dal di koy dégmal dëgtal koy neen tibay sa sab loolu la loolu la mooy seenum reer la woon gone yi ci boppam reeruñu dañoo xiifoon <laughs> mais naxe na leen leneen ba ni nga xam ne noonu lañu lekke euh, lekkuñu nelaw waaw ndax nit loo xiif xiif xiif bés boo nelawee moom fàtte sa xiif waaw boo nelawee fàtte sa xiif boo yeewoo nag après fekk say waajur seeti geneen mu ngi noonu wala leneen mais amuñu woon dara wu ñu lekk ah loolu la waaw <laughs> waaw yallahu ta'ala huma wa ardaahuma kon nag loolu lu jara bàyyi xel waaw kon ah, wala borom bi tàggale wa yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa dañuy ëffal ci seen kaw di faire du lu metti ci seen bopp même bu dee ne soxla woon nañu ko de waaw soxla woon nañu ko te loolu mooy gëneelu isaar kon nag eh, ci kaw noonu daal nga gis eh, ñii niñ doon dunde ak li nga xam ne fexe yiñ doon teg ngir am ngërëmu yàlla daal voilà ngir tamit fexe mooy nit nga koy defal lu baax moom mu jàpp ne yow fii mu ne say situation daa baax moo tax nga koy defal ndekete yoo yow yaa ko tane yaa moom moo la tane situation wala boog jege nee ngeen de waaw waaw nga ñëw di ko defal saa nga wan ko ne di ko wan bëtu ne waaye yow lii ma lay defal maa la ko gën a soxla déedéet kon nii ni ñu def ku mel noonu nag eh, boroom bi tagg na la yow borom bi tagg na la voilà wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kana bihim